léegi xam nga waxoon nañ le lii <laughs> que ne am na dinañ ñëw ci délégation boo xam ne bañ ñëwee dañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam anta sayyiduna mu ne leen mukk déedéet ma arrêté leen li ngeen di wax arrêté leen li ngeen di wax qulu bi qawlikum wax leen seen wax wala yastajir wala yastajriyannakum ash-shaytaan bu leen iblis tarxiis loo puusa leen ba ngeen di wax loo xamante ne nii daraa leen ci leeru as-sayyidullah dëgg dëgg sang mooy buur yàlla kilifa allahu mawla alladhina amanu wa anna la mawla la kon mooy kilifa gi mooy sang dëgg dëgg mooy buur yàlla léegi <coughs> loolu la yonent ma lay saa saa léegi wax ji mooy premièrement yow sa xadis bi wér naam ñu ne la xadis bi wér na ah al imaamu ahmad al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal muy boroom ngir mi daal dina koy solo al imaam abu daawud as-sijistaani rahmatullahi alayhi daal dina koy solo tamit ak kan euh, xam nga sànq maa ngi lay wax naan la euh, Yazid ibn Abdillah Abdillah tuddoon nañ ko nga naan nga naan ma lool fan lañ ko tuddoon ma ne la si Yazid Yazid en fait Yazid siiwul noonu même bu dee boroom xam-xam bu mag la euh, ci boroom xam-xamu xadiis mais ki gën a siiw du kii ki gën a siiw mooy kan mooy frère mooy ki gën a siiw frère moo gën a siiw frère moo doon kan mooy Mutarrif mu Mutarrif ibn Abdillah Yazid ibn Abdillah Mutarrif ibn Abdillah Abdillah boobu nag moom saxaaba la woon moom moo man maa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ma ne ko anta sayyiduna yow yaay suñu sang mu ne he mu ne ko ma ma ma arrêté la ñu ne leen arrêté leen li ngeen wax mu ne leen arrêté leen li ngeen di wax as-sayyidu qulu bi qawlikum wax leen ci wax leen seeni wax rek waaye bu leen seytaane puuse as-sayyidullah ki nga xam ne mooy dëgg-dëgg sang mooy buur yàlla al imaamu ahmad kon wax nañ la solo na ko ibnu muhammad ibnu hanbal ci musnad bi na ko noon al imaamu abu daawud as-sijistaani yu ci yooru mutarrif ibnu abdillah an abiih voilà muy yazid miñ gis fii ci abu al bayhaqi bi ibnu abdillah mu jëla ko ci baay abdillah frère am di mutarrif it jëla na ko ci baayam muy Abdallah muy Abdallah léegi sanadam wér na mooy sanad bii bu wér la bu imaam Ahmad ak Abu Dawud al imaam xoolal Abu Dawud bi lim wax dane moom Mutarrif dane qaala abi dane sama baay nee sama baay nee na mu ne qaala abi sama baay nee na muy kan abdallah intalaqtu fi wafdi bani amir ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne damaa dem ci délégation waa banu amir dem ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qulna anta sayyiduna fa qaala as-sayyidu allahu tabaaraka wa ta'aala nee na moom abdallah radiyallahu anhu di bàyyi Mutarrif ak Yazid nee na dañoo ñëw ma ànd ci délégation wu délégation wu waa Banu Amir nee na ma ne ma ne anta sayyiduna ma ne ko anta sayyiduna yow yaay suñu sang bi ma ko waxee lool yonent ma lay saar saar ne ma fa qaala nee fa qul naa boo sax dane ñun ñu ne ko mooy délégation bi ah yow de yaay suñu sang mu ne leen déet as-sayyidullahu tabaaraka wa ta'ala sang dëgg-dëgg mooy buur yàlla mi nga xam ne barkeel na ta kawe na qul naa ñu ne wa afdaluna fadlan wa afdaluna fadlan ñu ne ko tew yow yaa ñu yaa ñu gën wa afdaluna fadlan te yow yaa ñu gën yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaa ñu ëpp ngëneel voilà wa afdaluna yaa ñu gën a soti yaa ñu gën a féete kaw fadlan ngëneel bi ñu waxee loon ñu ne ko wa a'zamuna tawla te nag yow alayhi salaatu wassalaam ah yaa ñu gën féete kaw ci wàllu nekku ak teraanga akuk càng yaa ñu ci féete kaw waaw nee bi ñu waxee loolu nag bi ñu waxee loolu nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne nañu ah quulu bi qawlikum aw ba'di qawlikum wala yastajriyannakum shaytaan mu ne leen wax leen seeni wax wala lenn ci seeni wax te bu leen shaytaane poussé tarxiis loo ba ngeen di wax loo xamante ni nii euh, leeru leen léegi nag wax ji yépp mooy <laughs> masala mais kon lan moo tax lan moo est-ce que kon dagan na wala boo ah lu baax la ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te duñu wax muhammad kese parce que gis nañ alquran danaan wama muhammadun la wax wama muhammadun wama muhammadun illa rasul waxul wa ma sayyiduna muhammadun illa rasul dane sayyiduna muhammad waxul lool de illa rasul lu dul bu dane wa ma muhammad de nekkul illa rasul lu dul bu yonent ko tudd yépp tegu ci tegu ci sayyidina muhammad rek lay wax sallallahu alayhi wa léegi est-ce que kon ce que kon naan naa di ko ci dugal wala naan muhammad sayyidina wala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais loolu est ce que loolu noonu dagan na kon parce que lu tax laaj bi ñëw parce que ñi ko laaj ñi ko wax bañ ko ko waxee dana leen déedéet arrêté leen ni ngeen di wax ña ko waxoon sayyiduna da anta sayyiduna da leen ne ma ma arrêté leen arrêté leen ay kon kay laaj day man a taxaw est que kon premièrement yow li comme yow li ngay wax ah, yow booy commencé fii yow ak booy tudd saa su ne da nga naan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abu Bakar mooy bu dee daal daa xaraam ci yonent bi saa saam kon keneen moom taxul ñuy wax waaw kon rek leen ñu foofu. masala mi kaal mu ngoog ferenkulaay na tasawurul masala est-ce que dagan na nit di woo yonent bi saa saam wala di tudd turam di tuddal Seydina. lan moo tax parce que fii ci xadis bu wér bu ne ci saxiixu ci musnadu al imaamu ahmad ak li nga xam ne mooy euh, euh, sunanu imam abu daawud ak dalaa'ilu nubuwwa bu imam al bayhaqi bu ci nekk yonent mi alayhi salaatu salaam nit ñëw na ko ne sayyiduna nit ñëw na gaa yi ñëw nañ waa délégation waa banu amir abdallah di bàyyu mutarrif nee na maa ne anta sayyiduna ñoo ne ko yow yaay suñu sang mu ne leen ma arrêté leen li ngeen di wax kon kay bu doon ne lu baax la xanaa kon du leen ko tere bopp allah bu mënoon a nekk loolu nag dañ naan la tontu bi loolu masala la wax nga dëgg loolu lu jara tontu la waaw lu jara tontu la parce que loolu dañuy bàyyi ku mel ni al imaam alxataabi rahmatullah aleyhi boroom maalimu sunan rahmatullah aleyhi mu daldi ciy tontu mu daldi ciy tontu mu ne qawluhu as-sayyid yuridu su'duda haqiqatallah azza wa jal xaqiqatan lillahi azza wa jal wa anna alxalqa kull wa anna alxalqa kullahum abidun abidun la wa innama mana'ahum fima nara an yad'uuhu sayyidan ma'a qawlihi ana sayyidu waladi aadam wa qawluhu li bani al-Xasraj qumu ila sayyidikum yuridu Sa'd ibn Mu'aaz min ajli annahum qawmun xadiisu ahdin bi islaam wa kaanu yaxsabuuna anna siyaadata binnubuwwa kahiya bi asbaabi dunya mu ne al imaam alxattaabi rahmatullah aleyhi mu ne mu ne qawluhu as-sayyidullah mu ne wax ju Yonent bi alayhi salaam wax leen ne as-sayyidullah mooy as-sayyidu lim leen ne sang bi allah mooy buur yàlla mu ne loolu li ci yonent bi alayhi salaatu salaam nam mooy lan as-sududa haqiqatan lillah azza wa mooy vraiment nekk kilifa tiim ñépp noot ñépp nekk seen seen vraiment féete leen kaw ci loo xamante ne amul benn nattable ak benn benn benn benn dugg loolu dëgg dëgg loolu cosaan bi ci mooy buur buur yàllaa ko moom waaw comme ni nee muhaymin nopp yépp ba pare di doxal di dogal lu ko neex kenn manu ci dara loolu kooku mooy vrai vrai vrai vrai ak sudut googu ji jiitu mooy al awwal huwa al awwal wal zaahiru baatinu mooy kooku noonu wal zaahir mooy nga xam ne moo jiitu huwa al moo jiitu wa zaahiru wa wa wal aaxiru mooy ki mujj wa zaahiru mooy ki feeñ wal baatinu mooy ki nëbbu tamit mooy ne loolu noonu yépp yooyu yépp nag buur yàlla mooy njëkk gi mu njëkk nekk sang ñépp féete ñépp kaw loolu la suñu la yonent mi alayhi salaatu salaam bëgg leen wax ne loolu c'est loolu buur yàllaa ko ñeel buur yàlla la ñeel waaw wa anna al kullahum abidun la te tamit jaam yi ñoom ñépp mbooleem seen sans distinction amul benn distinction ñoom ñépp abidun la ay jaamam lañu waaw jaam mooy nit ñépp sans distinction aucune ay jaamu borom bi lañ subhaanahu wa taala wa manaahum léegi nag mu des fii ma nara mu ne boo gisee yonent mi alayhi salaam tere leen ci ñun li ñu gis imaam al-Xattaabi mu tere leen ñu wax ko sayyid mooy euh, ta ta mu ne fa innama wa innama mana'ahum fii ma nara an yad'uhu sayyidan ma'a qawlihi ànd waxam ji wax moom alayhi salaatu wa mooy fii xam nga def gaa yi ko anta sayyid waa mën a leen mu déedéet arrêté leen te pourtant moom ci boppam mu ne ànd ak moom ci boppam alayhi salaatu wa salaam nee na ana sayyidu waladi aadam nee na man maay sangu doomi aadama yi wala faxrata amul loolu puukare taxul ma koy wax <laughs> waaw yonent bi alei sat salaam nee ana sayyidu waladi aadam wala faxr man may sangu doomu aadama yi alayhi salatu wasalaam wala faxrata puukarewu taxul ma wax loolu le waaw léegi mooy ànd ak wax na lii mu ne wax na loolu ne ana sayyidu wala di aadam hein mais ba pare mu wax leneen mooy euh, li mu wax waa Xasraj li mu wax waa Xasraj bim naan leen qumu ila sayyidu jóg leen jëm ci seen sang bi qoomu jóg leen ilaa sayyidikum ci seen sang bi loolu mooy kañ kan moo fàttale ko loolu kan lañ kat mooy bi mu koy wax bi mu koy wax waa Xasraj ngir mu wax ko waa ki nga xam ne mooy doon wax fekk Seydina Sa'd ibn Mu'adh moom lañ doon indi yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen qumu ila sayyidikum jóg leen ngeen dem ci seen sang bi muy Sa'd ibn Mu'adh keroog ci Banu Qurayza ginnaaw Uhud juste ginnaaw Uhud hein ginnaaw ghazwat Uhud non ginnaaw ghazwatu xandaq xandaq ginnaaw ghazwatu xandaq bi nga xam ne ci la ghazwatu Bani Qurayza am Seydina Sa'd ibn Mu'adh dañ koo gaañ fekkoon ñu gaañ ko ci keroog Uhud ci ci xandaq ba benn benn moo daggoon bi nga xam ne ci la nekk convalescence yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu amee problème ak mooy dem di assiéger juif yi ñu indi ko ngir mu àtte waa la bi ñu ko tegee ci kii bi di ko indi civière fekk mu ngi fee nekkoon ci vraiment dernier kiiwam yi instant wam yi yonent bi alayhi biñ ko indee mu biñ biñ gisee ne muy ñëw dane waa lansaar qumu ila sayyidikum jóg ngeen accueillir ki nga xam ne mooy seen sang pour pourtant sang la wax sayyidukum kan Sa'd ibn Mu'adh la ne moom mooy seen sang sayyidukum ba pare dafay waxoon na ana sayyidu wala di aadam voilà kon gis nga mooy ne doon na ko wax fële waa lansaar mu ne jóg leen ci seen sang bi moom muy wax ak saxaaba yi ne man maay sangu ana sayyidu wala di aadama wala faxr man maay sangu doomu aadama yi te amul puukare ci loolu kon gis nañ loolu fii nag gaa yi ne ko anta sayyiduna mu ne leen déedéet arrêté leen as sayyidullah bu leen ma wax sang ah que sang dëgg-dëgg mooy buur yàlla loolu nag la imaam alxattaabi di wax ne mu ne fii dalee da ko tere ñi malgré moom ci boppam nee na man maay sangu doomu aadama te nee na waa lansaar jóg leen ci jëm ci seen sang bi mais nan ngay booleeg loolu nan ngay lan ngay boolee euh, li nga xam ne mooy riwaaya yooyu ak xadiis yooyu fii mu ne ñii mu ne ñii jóg leen ci seen sang fii mu ne man may sangu doomu aadama fee ñii di ko wax naan ko anta naa mu ne leen déedéet mu ne leen déedéet as-sayyidullah sang bi buur yàlla mooy sang bi léegi loolu lan lañ koy teg lan lañ koy kiiwe mu ne moom al imaam al-Xattaabi mu ne boo seetloo loolu ci li nga xam ne moom lañ gis mu tere ko ñii ci waa Banu Aamir mooy min ajli annahum qawmun xadiisu ahdin bil islaam mooy ne parce que ñii dañoo nekk ñoo xamante ne nii seeni dugg l'islam seeni dugg ci l'islam dafa mooy dañuy teel dugg ci l'islam ñu ngi ci l'islam ñoom ñu ngi door dugg ci l'islam mooy baqaayaa shirk day des ci ñoom mooy dugg ci l'islam léegi gisoon nañ ci yaa deux jataay qaalatil arabu amanna bi kaw kaw yi ñëwee ci waa banu asad ne amanna ne ñun de gëm nañu qaalatil aaraabu amanna kaw kaw yi dañu ne amanna ñun de gëm nañ yàlla yeneen suñu boroom ne déedéet ne yonent ma saa saa wax leen ne déedéet lam tu'minu gëmagu ngeen walakin quulu aslamna waaye li am la des nee leen jébbalu nañ dugg ci lislaam mais iman wala ma yadxulul iman ko qulubikum iman nag duggagul ci seen xol yi kon mooy ñii dañuy door a tuub xoolal mooy ne comme que dañuy door a tuub mooy ne mënoo tuub tey ne léegi laa dugg ci lislaam man a man man a affirmer ne yow ca la nga ne woon set nga ci wecc wecc wecc à partir de tey waat ne dara desut amul benn influence bu des mooy ne loolu mooy nit kan moo mën a taxaw di garanti loolu yonent bi saa saam xam ne ñii dañuy door a tuub ñuy wax lii mu ne leen déedéet mu tere leen ko parce que ñoom jamono yañ ko doon wax ñañ ko doon waxal dañ leen doon bokkaale yàlla waaw ñoom ñii ay nitu bokkaalekat lañu yàlla dañ doon bokkaale yàlla bi ñu tuubee yàggut ñii nii ay tuubeen lañu bés boo leen fi bàyyee nag vocabulaire ba ñu amoon ba ñu nekkee mushrik nga bàyyi leen ak moom ñu koy drainer ba léegi c'est pas mu dàbbali leen ci liñ ñëwoon mu delloowaat leen moo tax alayhi salaatu wassalaam cere leen loolu alors que moo tax mu ne moom al imaam al ndax ñoom xadiisu ahdin bi islaam ndax dañuy dooru tuub ay tuubeen lañu looloo tax mu daal di koy tere ñii waaw te nag wa kaanu yaxsabuuna anna siyaadata binnubuwa ka hiya bi asbaabi dunya ñoom dañoo jàppoon ne gis nga mooy nekk càng par la prophétie mais ci ay sabab la rek comme sababu àddina yi ah comme yi ñu xam parce que ñoom xamaguñu mooy dañuy door a tuub nii nubuwa ci boppam xamaguñ exactement mooy lan buñ ñëwee naan kii dañuy jàpp mooy nañu jàpp woon nañ doon wax sang ci ñoom mais moom lañuy jàpp ñii rek yonent mi alayhi salaatu salaam nag tere leen loolu nag mu ne wa kaana lahum ru'asa yu'adhibunahum mu ne ñoom dañoo amoon dañoo amoon ay sang dañu amoon wa kaana lahum ru'asa amoon nañ ay njiit yoo xam ne yu'azzimunahum dañ leen doon màggal wa yanqaaduuna li amrihim doon doxe seeni ndigal den doon doxe seeni ndigal ak lépp loo xam ne moom lañ leen digal moo xam baax naam baaxul ñoom dara ay sang lañ ñoom luñ leen digal lu ñu leen digal lañ doon def wa yanqaaduuna li amrihim waaw topp seeni ndigal doon bàyyi seeni tere wa yusammuunahum as-saadaat ñoom nag dañ leen doon woowelee sang fa allamahum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ath-thanaa'a alayhi wa arshadahum ila al-adabi fi dhaalika fa qaala quuluu bi qawlikum yuriidu quuluu bi qawli ahli diinikum wa millatikum wad'uuni wa wad'uuni nabiyyan wa rasuulan kamaa sammaani Allahu fi kitaabihi waaw mu ne mu ne yonent bi alayhi la deme mu xamal leen as-sanaa alayhi ni nga xam ne noonu lañu koy màggale noonu lañu koy sante mooy lan mooy ñu yem ci rasulullah ak nabiyullah waaw comme ni nga xam ne noonu la ko boroomam di woowe yaa ayyuhan nabiyyu yaa ayyuhar rasul waaw léegi mu ne wax jëm ne qulu bi qawlikum lim ci jublu mooy qulu bi qawli ahli diinikum wax leen ca seen waaye diine yi lañ doon wax mooy ba ngeen newee mushrik mooy kilifa yi mooy mooy léegi rek mu ngi mel ni xoolal pour nga gën a comprendre affaire mooy chrétien bi chrétien yi xam nga chrétien yi ak ay monseigneur monseigneur yi daa bari waaw xam nga seigneur dëgg dëgg ak seigneur huwa Allah ak seigneur dëgg dëgg huwa Allah xam nga monseigneur yi ci chrétien yi mu ngi mel ni chrétien bu tuub yow xoolal chrétien yi bon nañ dugg ci seen cadre juhal gi nga xam ne sori ko tey wax ñoom bon xool ñoom li ñuy wax rek nga ci ngay comprendre lu tax yonent ma ne sa san tere woon gaa yi bi moo tax même ba muy tere ëppal googu ci moom da doon wax ne bu leen ëppal ci man bi ma tag tagal comme ni chrétiens yi def Isa ibn Maryam alayhi salaam alayhi salaatu wassalaam mooy chrétiens yi xam nga gaa ay monseigneur le jour du Seigneur mooy ban jour est-ce que mooy jour le pape wala euh, euh, archevêque bi nekk fii wala prêtre bi non te pourtant dañu naan le Seigneur foofu mooy Allah buur yàlla lañ ci jublu mais buñ nee Seigneur monseigneur Augustin xawma lan monseigneur moo mo André 23 ñooñu mooy pourtant la ñuy woowe borom bi naan moo monseigneur moom la ñuy woowe monseigneur fii mooy monseigneur yi takkaar naa si fu ne ñu naan fa monseigneur ku ne ñu naan ko monseigneur yonent ma lay saab saab xoolal ku mel noonu nag bu tuubee commencé naan agsi rek nekkub jullit dugg agsi ñëw ci yonent ma lay saab saab naan ko monseigneur mu ne leen mukk déedéet monseigneur comme mooy exemple boobu la mooy as-sayyid bi ngeen may wax yéen as loolu Allah la mu ngi mel ni rek chrétien bu ñëwoon di wax loolu ab boroom xam-xam fii ñëw naan ko comme ko tuub na naan ko monseigneur bu boobaa boroom xam-xam bi naan ko ah non de de man moom duma sa <laughs> waaw te am <laughs> xam nga seigneur mën na nekk ki nga xam ne mooy propriétaire terrien koo xam ne ak suuf la yor nit ñi di ko liggéeyal moom mooy le seigneur du de la terre ak yu mel noonu waaw li nga xam ne moo xewoon loolu xam nañ ko mais pour couper court ci wàllu shirk ak lépp lu jëm ci loo xam ne mën naa yóbbu ci bokkaale yàlla surtout ci ñoo xam ne dañuy door a tuub yonent bi alei saatu tëj buntu boobu ne leen a as-sayyidullah malgré moom ci boppam nee na man ana sayyidu waladi aadam ba pare nee na wàllum saar qumu ila sayyidikum malgré tout ça nee na gaa yii nag é eh, as sayyid moom bu ko fi kenn wax loo loo gis nga <laughs> gis nga yonent mi alayhi salaatu salaam nit doon tëje buntu shirk fu ne waaw buntu shirk fu ne moo ginoona xër ci wàllu woow ndax xam na dan moo gën a xam dangereux dangerosité shirk muy bokkaale yàlla subhaanahu wa kon looloo tax mu ne leen mukk dee leen wala tusammuni sayida wax leen seeni wax comme ni ngeen doon waxe yéen ca seen diine ja ngeen ne woon waaye kantaa man bu ngeen may woo nangeen ma woowe rasuul walla nabi ya rasul allah ya comme ni ma sama borom di woowe yaa ayyuha nabiyyu yaa ayyuha rasul wala tusammuni sayyida ba léegi kan mooy wax al bu ma fi kenn woowe sayyid sang bi kama tusammuuna comme ni ngeen di woowe ru'asaakum wa uzamaakum wala taj'aluni mithlahum comme ni ngeen di woowe seen sang ya ci seen diine ja ngeen newoon ak seen njiit ngeen leen di woowe sayid mu ne man wala tajaaluni mislahum te bu leen ma def ko ma mel ni ñoom fa inni lastu ka ahadihim ndax man ak ñoom dañoo yem waaw parce que ñoom ñoom connotation bi ñu am ci moowu sang moo baaxul waaw bi ñu am ci moo sang c'est te boobu baaxul waaw parce que <laughs> wax nañ la li tax ndax kon mu ne fa inni lastu ka ahadihim id kaanu yasuuduunakum bi asbaabi dunya wa ana asuudukum bi nubuwati war risaala fa sammuuni nabiyan wa rasuula allah mu ne nag parce que li tax melul nag bokkul ak ñële te melul ñoom parce que sang yooyu ñu amoon ci jaahiliya laata ñuy dugg ci lislaam ak seen sang yooyu yële nga xam ne ci wàllu tribal ak tamit ci wàllu ñi nga xam ne ñoo yoroon seen wàllu diine yi ñu neen doon wax as-sayyidu diw as-sayyid diw xam nga nasaara arab noonu la ñuy wax ñoom monseigneur duñ fi nekk naan ay monseigneur as-sayyid diw la ñuy wax as-sayyid diw faxaama diw ak yu mel noonu yeneen tubaab yi saa ne bu ma ko bu ma ko kenn woowe bu ma ko kenn woowe bu ma ko kenn woowe ndax man meluma kenn ci yéen meluma ni kenn ci yéen ci ñoom ñoo ñële ndax ñoom dañ leen doon jiite ci lan ci mbir àddinaa taxoon ñu leen di jiite àddina kese àddina kese taxoon ñu jiite leen alors que man dama leen a jiite ci la prophétie ak risaala gi li nga xam ne mooy message bi ma sama boroom yónnee Allah kon nag fa sammuni nabiyyan wa rasula kon nag hein tudde ma hein li nga xamante ne nii mooy nabi ak rasul te nag wala yastajriyannakum shaytaan bu leen shaytaane def ab envoyé spécial ab kii ab ab ab ab ab ab ab barit ab canal boo xam ne ci yéen lay jaar hein def leen comme ngeen nekk ngeen nekk son envoyé hein ngir ngeen ba ba ngeen di def loo xamante ne moom mooy li mu bëgg ci wax yoo xamante ne fa lay jaar daal di leen teg ci loo xamante ne nii du lu borom bi gërëm muy shirk yi nga xam ne moo gën a garaaw kon loolu la al imaam alxataabi wax kon loolu la loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu la wax pour récapituler mooy lan mooy man mooy masala mi lenn la mooy dafa am ay tex comme bii ci wafdu bani amir buy tere ku wax yonent bi alayhi salaatu salaam as-sayyid mooy dañ ko ko wax mu ne leen déedéet bu leen ma wax sayyid ak sayyidullah ñu am yeneen tex boo xam ne moom ci boppam moo ne man maay sayyidu wala di aadam nit di mu ne qumu ila sayyidikum jóg ci seen sang bi waaw ba pare mooy mooy léegi mooy texte yooyu da ngay gis li nga xam ne moo ci am mooy ne mbir mi ça dépend ki ñuy waxal waaw mooy ne loolu mu tere woon ñooñu am na day day wëy ba léegi ci façon nit ñu mel noonu ñoo xamante ne nii ñoom niñ leen ne mooy gaay yi ñoo xam ne boo leen ubbilee bunt yu mel noonu ñu tàbb ci shirk boobu saddu zari'a mooy taxaw mooy dañuy tëj buntu boobu parce que day yóbbu ci loo xam ne moo gën a garaaw fopp te problème lay doon muy shirk bu boobaa bépp bunt bu yëme ci shirk dañ koy tëj voilà bépp bunt bu yóbbu ci shirk dañu koy tëj moo tax yonent bi lay salaatu salaam ne leen tere leen lool ne ma ma kantaa yi nga xam ne dépassé nañ foofu comme waa Ansaar ñii nga xamante ne nii de façon ne yonent bi alayhi salaatu salaam wala Sayyidu euh, Sa'd ibn Mu'adh reconnaître mu xam ne mooy huwa sayyidu loolu ñoom am nañ foo xam ne de toute façon jamais au plus grand jamais ñu jàpp ne Seyna Seyna Sa'd ibn Mu'adh ab yonent ab kii la yàlla la wala wala di jël dara yàlla di ko jox jamais au plus grand jamais ñoom ñu daal di def loolu ñoom jamais au plus grand jamais ñu def loolu moo tax yonent ba lay saab saab xam lool ci ñoom ne leen xuumu ilaa sayyidikum jóg leen ngeen dem ngeen teg ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen lan ngeen accueillir ki nga xamante ne mooy seen sang bi Sa'd ibn Mu'adh waaye ba muy wax ak saxaabaam yi nga xamante ne rabbahumul Mustafa wa kafaa sallallahu alayhi wa sallam la leen wax ana sayyidu waladi aadam wala faxr man maay sangu doomi aadama yi wala faxr te amul puukare ci wax joojale waaw gis nga moo tax ba léegi dafa yem lii lii nii moo lay wan ne gis nga li borom xam-xam yi di wax rahmatullah alayhim du du du du xam-xam yëpp la ñuy wax mooy xam nga lii nii mooy ça dépend ci nit ñi mooy xam nga ne yonent ma lay sar sam ñii nii waa Banu Amir ñii du leen wax jamais ñoom bi ñu ñëw naan leen qumu di ko wala ana sayyidu ndax xam ne ni ñii nii dañuy door a tuub te bi ñu am bés bu ñu fexewul ba dindi ko ndax kalimatu laa ilaha illa moo war a jiitu laa mooy négation dangay dindi ñoom li ñu nekk woon yépp te dara baaxu ji bam set wecc nga door a samp nga door a tool nit balam koo bay ak ji mais lu muy def du ruuji du dem boo kiinam dum nam num du du bay ñax yi fi newoon day ñëw rek gerte gi daal koy ñëw di di di di di saxal noonu alors man na ne loolu man da ne mooy il faut mu dindi ñax yu baaxul yi yi fi newoon ak yépp ba mbir mi set mu door a mën a bay mu door a mën a ji bu ko deful am saxayaay képp lay am te loolu noonu boo mooy dara du ci baax waaw léegi nag loolu mooy laa ilaaha boobu la yonent bi alei satu doon def seen seen xol yi laa négation yi ngeen xamoon yépp jàpp ñoo xam ne dangeen a dem ba teg leen foo xam ne ci xàqu yàlla la ngeen teg leen di leen woowe sayid te moo moowu sayid la ngeen ci dégg ca ginnaaw c'est péjoratif te baaxul ta li ngeen ko jox baaxul mu fexe loolu deñ ci ñoom di ñëwee di ko wax ku couper court ne leen man duma sayid waaw te loolu la defoon ca teetug ar-Rubay' bint Mu'awwidh radiyallahu ta'ala anhuma comme ni ñu ko gisa woon ci nisaa'un hawla ar-rasuli sallallahu alayhi bi nga xam ne ci la ñëw ci céet gi toog mu dégg ku naan wa fii naa mu ne woon ndaw sa muy wax wa fii naa nabiyun ya'rifu maa fii ghadi mu ne ko bàyyil li ngay wax nga wax leneen waaw nekk na ci ñun yonent boo xam ne xaw na li xew ëllëg mu ne bàyyil li ngay wax te nga continuer ci li nga doon wax waaw ngir lan saddu zari'a ndax ndaw si li wax dëgg la xam na li ko boroomam xamal ci liy xew ëllëg te moom li mu ko ci xamal xamalu ko beneen mbindeef li yonent bi alayhi salaatu salaam xam ci gayb kenn xamu ko mais mais taxul nag ñu joyal lépp ne lépp luy xew xattaa ay lépp lu yëngu lu ne ak waxtu wu ne jamono ju ne ak ni ko borom bi xame manuñ ne doon la ko xamee loolu moom xamewu ko noonu waaw illa man irtada aalimul gayb falaa yudhiru ala gaybihi ahada illa man irtada min rasul voilà moom mooy aalimul gayb borom bi subhaanahu wa taala mooy aalimul gayb mooy ki nga xam ne moo xam kumpa moo xam li nëbb falaa yudhiru ala gaybihi ahada kumpaam googu nag ko feeñal kenn fala yudhiru ala ghaybihi ahada du feeñal kumpaam gi ahadan kenn fala ala ghaybihi ahada du ko feeñal kenn illa liman irtada min rasul lulul ku ko soob neex cib ndawam nag liñ ci xamal alayhi salaatu wassalaam xamalu ko keneen waaye malgré tout ba gaa ba ndaw sa waxee loolu na ne ko déet loolu mooy li xew ci waa wafdu bani tamim noo wafdu bani amir ñii bi bàyyi mu torrif ñëwee ak ay mbokkam naan anta sayyiduna mu ne mukk ma ci kaw loolu kon pour ferenkolaay wax ji te imaam alxataabi rahmatullah alayhi leeral na ko mooy loolu la mooy ne ça dépend ci yan façon nit la mooy li ma la wax sànq chrétien bu tuuboon tey topp moo monseigneur ñëw ci ustaas bi war a boroom xam-xam bi naan ko monseigneur danaan ko déedéet man man du ma sa seigneur man du ma seigneur seigneur mooy yàlla loolu nga koy wax mu leer naññ seigneur mooy yàlla man du ma seigneur voilà que sinon na mu jàppe lay jàppe ñii ah ña jàpp ne ñoom am nañu droit ci diine yàlla ñi di ci dogal aka def wax comme yi jàpp que ne pape yeeg prêtre fii la ñuy toog di def seeni conclave di leen daganal mbir di leen xaraamali mbir daganal leen se xaraamal leen daganal leen nekk fi lu ne ñu daganal ak lu xaraamal gaa yi jàpp leen teeg naan moo seigneur naan fii loolu révélation la façon révélation la day vision yu ñuy gis la ci ñoo xam ne ay caaxaankat internationaux lañu loolu nag ku mel noonu ñooy woowe loolu nga ñëw yow mu tub di woo di la woowe loon loo nekk boroom xam-xam bi gën a màgg danga naan ko mukk da ngay couper court comme ni alayhi salaatu wasalaam def fii ngir mu bañ leen yóbbu ci loo xam ne maa huwa ba ci loo xam ne moo gën a ñaaw te moo gën a bon muy ashirku billah moo tax mu daldi leen ne man duma seen sang as-sayyidullah léegi nag bu ñu xamee lool képp nag koo xamante ne moom tawxiidam dépassé na fu muy defee li nga xam ne mooy njaxas entre xaqu yàlla yi ak li nga xamante ne mooy yu nit ñi bu boobaa kooku bu nee sayyiduna muhammad ak yu mel noonu kooku noonu dara newu ci kooku lu baax la te loolu mooy mbir mi nga xamante ne mooy li yella ci xàqu waajooju moo tax moo tax des fois nit dina woo yonent ma sa sax di woo naan eh, sayyidina muhammadu rasulullah loolu lépp wax nañ la loolu c'est bien fekk mooy teg ci ak càng wala boo nga teg ci luy wane ne moom bokkul ak ñi ci des rasuul yonent la nabi ab euh, nabi la rasul la yu mel noonu comme li alquran dox yaa ayyuha rasul yaa ayyuha nabi yu mel noonu mais li nga xam ne nag moom mooy li nga xam ne moom moom la boroom xam-xam yi doo dul doxale mooy rek toog naan muhammad muhammad waaw moo tax fii déggoo imaam alxataabi yi lañ wax wa yuallimuhum mu jàngal leen wa allamahum mu jàngal leen li nga xamante ne mooy lan mooy li ko boroomam def mooy ci ñu koy woowe rasuul nabi comme ni muy wax yaa ayyuhan nabiyyu ak yaa way yaa ayyuhar rasul bu ne muhammadun rasulullah loolu kay la alquran di wax sax muhammadun nabiyullah walla sayyidna muhammad loolu lépp dafa nekk loo xamante ne ni lu lu lu baax la te mbir la moo xamante ne mooy li yell ci xaqu képp koo xamante ne nii yow du ubbi buntu shirk ci yow ci wàllu sayit gi boo koy wax ak maggal gi doo jaxase pédale yi doo doo doo nekk koo xamante ni en tout cas mën naa remettre en cause mooy pas-pas bu leer bi nga amoon ak li nga xamante ne lu dëgër la woon te juboon loolu moom bu naree nekk loo xam ne lu koy remettre en cause voilà foofu la ñuy wax waaye bu dul loolu mooy li nga xam ne lee mooy li yell wallahu ta'ala a'lam